waan ibni abbaasin radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ashajji abdil qays inna fiika xaslatayni yuhibbuhumaa allahu ta'aalaa al-hilmu wal-anaa rawaahu muslimun rahimahu allahu ta'aalaa qaala al-imaamu alxafidu an-Nawawi ginnaaw bi ñu rahimahullah ci jotaay bi ñu génn ubbi woon nañ buntu bi tàmbali woon ko walillahi alhamdu wal minna <coughs> nga xam ne mooy soixante-quatorze baabul hilmi wal ana war rifq waaw gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ubbi woon wàllu njëkk muy wàllu alqur'aan al-azim tey nag insha allah comme niñ ko dige woon ñu war a dugg ci beneen wàll wi di wàllu xadiis yi nga xam ne loolu ñoo composé toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum muy alquran ak sunna gis nañ wàllu jëkk wi ñu war cee teg kon bi nga xamante ne moo ci tegu muy li nga xam ne mooy wàllu xadiis yi mu koy commencé xadiis six cent trente-deux mu ne waani bi Abbaasir mu ne xadiis bii mu ngi koy jële ci Abdallah ibn Abbas ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu anhuma mook baaya <coughs> rahimahullahu radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam kan la wax lii Ashajj Abdul Qays benn waay bu ñu naan Ashajj bokkoon ci waa Abdul Qays waaw lan la ko wax inna fiika nekk na ci yow de xaslatayni ñaari jikko ñaari qualité yoo xamante ne ni yuhibbuhuma Allahu de taala bu kawe bi da koo sopp dafa sopp ñaari jikko yooyu nga xam ne ñu ngi ci yow yow mii daal Ashajj Abdul Qays waaw mu ne ko bu njëkk bi mooy alxilmu mooy luy wane xelam gu ñaw waaw xel moo xam ne moo lay jëme ci sa boroom waaye tax ngay ràññee lu jaadoog lu jaadul ak lu gën rafet nga koy dikke waaw <clears throat> wal ana akul dal ak teey waaw alxilm mooy la longanimité al ana mooy la patience mooy la mooy ak dal mu a xadiis bi rawaahu soloo na ko <coughs> muslim al imaamu muslim abul xuseyn rahimahullahu taala léegi nag laaj bu njëkk bi mooy eh, est-ce que moom doon nga ko soloo la xadiis bi cosaanu xadiis bi cosaanu xadiis bi déglul bu baax cosaanu xadiis bi mu ngi saa imaamul buxaari imaamul Buxaari yi da xadiis bu gudd la buy wax wafdu Abdu Qays muy délégation waa Abdu Qays nga xam ne ab waasala bu rëy tribu bu mag la bokk ci ñi nga xamante ne ñu ngi woon ñoo dëkke woon ay Juwaasa fële ca Bahrain laalaale côté Irak yi ñoom foofu lañ doon jóge di dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam te bokk na ñu njëkk ñëw waaw ñoom waa wafd Abdu Qays boo déggee imaam Ibn Abbaas xadiisam ba doon wax ne ajjuma biñ njëkk a taxawal julli ko ginnaaw ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bi Juwaasa bi Bahrayn waa Abdu Qays ñii la woon ngir wane ne kon ñoom teel nañoo dugg ci lislaam te délégation bii ñoo fa ñëw gisee yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu wax ak ñoom ñu dugg ci lislaam ba ñuy ñëw fekk nañu tuub waaye jël ay engagement ak ñoom <laughs> bañ demee ci lañu defar seen jumaa joo jële daal di fay taxawal ajjuma ginnaaw ajjuma ji njëkk a taxawal eh, jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam nga ne ma ah ah ah ah man am naa laaj de ma ne la bu la neexee de <laughs> jittu ma indaka yaa fay indil na fi yow <coughs> nga ne ah, man nag benn affaire dafa am mooy ajjuma bi yonent bay sansam njëkk a julli ci yoonu gàddaay bi bi jógee Quba nekkul ci waadi raanu naa waaw alhamdulillah keroog ziyaara nañ ko <laughs> waaw masjidu al waaw nga ne ah léegi <laughs> kon foofu nan lañ ko njëkk a jullee kon ci jàkkaay yeneen bi alei saatu ñu ne la foofu nekkul woon jàkka yeneen bi alei ci yoon wi àjjuma da ko faa jën mu dajale nit ñi foofu boo demee léegi ñu naan masjidul jumaa après lañ ko defar mais bërëb la boo xam ne noonu la non foofu jàkka ji njëkk a defar jóge xubaa <coughs> di dem àjjuma dab ko jullit àjjuma ja dab ko foofee nga xam ne sorwul Quba ci yoonu Medina dina ngay continuer waaw <coughs> tout droit la gaa yi nañ ko benn kii euh, parce que kii piéton boo xamante ne nii jumaay yonent bay sar saam mooy euh, baabu Quba baabu Quba ci jàkkaay yonent bay sar boo ko génnee am na passage piéton buñ kii euh, boo xam ne pour ñuy dox la passage piéton boo xam ne pour dox la waaw ba Quba tout la tout direct amul jàggat ba Quba boo foofu nag ci kaw noonu sa ngay rombe masjidul jumaa duñ ko romb waaw te tamit ci wet gi duñ fa gis masjidu liñ ci liñ gisoon day sànn <coughs> saxaaba bi ne woon yonent mi alayhi salaatu salaam kaay ma sama kër dama lay ñaan li sama kër mu ñëw fa mook Seydina Abu Bakr benn bëccëg rek baanum na Malik moom itam foofu dañ ko def jàkk foofu noonu boo demee foofu côté yooyu la nekk allahu akbar waaw nga ne ma waa man léegi sama laaj mooy <coughs> mais foofu ma la foofu nag dëkkuloon jàkka looloo tax jàkka jiñ ko njëkk a def àjjuma mooy yonent baay saa saa ba mu demee Medina ñu defar jàkka jàkkaan bi foofu la njëkk a taxawal àjjuma ci jàkka ginnaaw gi nag waa banu waa Abdu Qays ñi ñooy ñi nga xamante ne ca Juwaasa ñoom ñoo ko njëkk taxawal wallahu taala alam kon mu ngi noonu <coughs> leer na kon ñoom ñooy waaju ñoo Abdu Qays nga xam leen kon fi ñu nekk mooy Bahrain li ñaa Bahrain tey ah foofu yépp dem ba Irak nag waaw laalaa le côté Irak waa wafdu Abd <coughs> Abd ngi noonu <laughs> Allahu akbar ñoom ñii la ñoom ñoo dellu daal fay kii léegi nag lu gudd la nga xam ne ab délégation la boo xamante ne nii <coughs> boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, comme ni ñoom al imam an-Nawawi rahimahullahu taala daal di toxale euh, ne al ah, wafdu al jamaatu al muxtaara li taqaddum fi liqaa al uzamaa waahiduhum wafd wa wafdu Abd Qays al mazkuuruun kaanu arba'ata ashara raakiban kabiiruhum al ashaj zakarahu saahibu at-tahriir fi sharh Muslim wa samma minhum al-Munzir ibn A'il wa huwa al-ashaj al-madhkur ak nim li waaw mu ne euh, délégation waa Abdu Qays bii quatorze lañu woon waaw quatorze lañu woon yoo xam ne dañoo waroon jóge woon ci seen dëkk ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne lool saaxibu tahriir mooy ko tudd bi muy sara Sahih Muslim tudd na ci nag al-Munzir ibn A'il mooy al-ashaj al-ashaj tudduloon al-ashaj yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko tuddee ndax lu euh, marque bu newoon ci <coughs> xar kanam <coughs> ci ci ci moo tax ñu koy woowal ashaj waaye moom tuddul woon noonu waaye euh, euh, mu ngi tuddoon al munqidh am na dañu wute nag ci turam après nañ ci ñëw yow lii sax man a man a mais <coughs> al munzir ibn a'id mais dañ ci wute mais eh, mais yow yow taxrij bi nga ne ma ne la waaw kay loolu laa doon moo tax ma ne fii arrêtons liñ doon wax mooy xadis bi dafa nekk xadis boo xam ne cosaanam moom sax imaamul Buxaari xadis la bu gudd imaam Muslim indi na lépp sauf que imaam Muslim après ca suuf ci la indee wax jii nii waaw bi moo tax bu dee cosaan bi bu dee cosaanu xadis bi mu ngi saxiixa yi waaye naka noon mu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahmatullah alayhi waaye waa sunanul arbaa <coughs> daal dinañ koy solo illa ibnu Maaja ba mu des al imaam Maaja mooy biy wax ci wafdu Abdu Qays délégation Abdu Qays waaye kanta li nga xam ne moom laal imaamu Nawawi indi fii ne qaala Rasuulullahi sallallahu alayhi Allah al-hilm wal anaa loolu nag imaamul Muslim moo ci wéetoo imaamul Buxaari indi ko <coughs> yaa ngi dégg ci kaw noonu mooy bon loolu taxu ñoo jóg mooy hadis bi yëpp parce que <laughs> mooy <laughs> biñ ñëwee ne ya rasulallah inna hadha al hayya min rabi'a wa qad halat baynana wa baynaka kuffaru mudar yoo xam ne dañ ne ba ñuy ñëw yonent may sa sam da koo yonent suñu borom da koo yëgal mu ne ah dina leen dikkal de waaw ay mbooloo bu baax yi gën ci wax bi waaw dina leen dikkal léegi nag bi nga xam ne ci lañ wax Seydina Omar daal di génn te dinañ waa moo ñoo gën ci waa mashriq muy waa waa euh, penku <coughs> léegi Seydina Omar radiyallahu anhu daal di génn am ñun dajal voilà loolu ñooy waa waxtu Abdou Qays ci gàttal léegi ñun ñu ngi avant ñu ngi dem feneen sax <coughs> léegi léegi nañ ñëw imaam Muslim rahimahullahu taala ni nga xamante ne nii noonu la yokke yokk bii Eh, eh, nga xam ne moo tax al daal di koy tànn indi ko fii ne rawaahu muslim te waxul imaamul buxaari te xam na ne cosaanu xadiis bi mu ngi ci téere yi nga wax nii ba mu des al imaam ibnu maaja rahmatullahi alayhi al imaamul muslim ibnu al xajjaaj mu ngi ko bis kitaabul imaan baabul amri bil imaani billahi ta'ala wa rasuulihi hmm? baabul amri bil imaani billahi ta'ala wa rasuulihi foofu la ko mu ne haddathana Abu Bakr léegi euh, Ibn Abi Shayba léegi euh, euh, côté bii nii mooy li mu <coughs> léegi léegi xaw ma lan la parce que imam Muslim en fait dafa indi yi ba indi hadith bi complètement après ci suuf mu daal di indi nee ah. wa zaada Mu'aaz fi hadiisihi an abiihi annahu qaala qaala rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam lil Ashaj Ashaj Abdul Qays inna fiika xaslatayni wala nañ wax mu ne du jàng lépp nañ wax tàllale mu ne haddasanaa ah, kitaabul iimaan baabul amri bil iimaani billaahi ta'aalaa wa rasuulihi mu ne haddasanaa Abuu Bakr ibn Abii Shayba mu nekk ñu nettali Abuu Bakr ibn Abii Shayba ah, wa Muhammad ibn al-Muthannaa wa Muhammad ibn Bashaar mu ne sama ñetti sëriñ ñoo ma ko nettali muy Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman Abu Bakr al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibn al-Muthanna di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin rahimahullah al-Basri sëriñ waa kutubu sitta wa Muhammad ibn Bashar ak beneen Muhammad ibn Bashar di Bundar Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basriyu Bundaar moom it sëriñ waa kutubu sitta mu ne wa alfaazuhum mutaqaariba kaddu yi ñu utilisé fii jege na qaala Abu Bakr mu ne Abu Bakr ibn Abi Shayba dana haddathanaa Ghundarun dana nettali nañu Ghundarun mooy Muhammad ibn Ja'far <clears throat> al-Hudhaliyu mawlaahum Abu Abdillah al-Basri ñu gën koo xam mooy moo tax mu ne Ghundar ah Muhammad ibn Ja'far an Shu'ba mu jëlee ko ci baay jiitleen moo doon denc ndeyam di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri rahimahullahu ta'ala <clears throat> mu ne wa qaala al-aaxaraani mooy wax na la kon Abu Bakr ibn Abi Shayba moom li mu wax dana haddathanaa Ghundar an Shu'ba mu ne wa qaala al-aaxaraani ñeneen ñaar ñi muy Muhammad ibn Bashar ak xaritam bi Muhammad ibn al-Muthanna ñoom dañ na haddathana Muhammad ibn Ja'far ñoom waxuñu Xundar turam lañ wax mooy Muhammad ibn Ja'far moom lañ gis sànq dañ xamee ko Xundar qaala mu ne haddathana waxul an ñoom ñaar waxuñu an dañ ne haddathana nettali nañu Shu'ba Shu'ba an Abi Jamra moo jël ko ci Abi Jamra di Nasr ibn Imran ibn euh, euh, ad-Duba'i voilà mooy ad-Duba'i al-Basri Abu Jamra euh, Nasr ibn Imran ibn Asim ñi ne ibn Asim ñi ne non ibn Ishaq la ibn Wasi' ah, moom mii nag <coughs> Eh, moom mii ci waa banu eh, ay maamam ci waa eh, Abdou Qays la bokk <laughs> waaw <laughs> moom ci waa Abdou Qays la bokk rahima rahimahullah nekkoon taalibi mawlana ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala kuntu utarjimu bayna yaday ibn Abbas dama doon <coughs> utarjimu mooy dama doon sottil wax mooy interpréter parce que dafa déggoon Farisiyata Ibn Abbas ne Basra foofule nee na moom laa doon interpréter ak tamit di ko jottali te di ko interpréter ñi nga xam ne dégguñu arabiya ah may wax ak may buy wax may may jottali ñeneen di leen interpréter di ci kanamu Seydina Ibn Abbas après ci la ko benn jigéen dëkkal léegi nag ñun lii soxaluñu mooy liñ doon wax ne dafa gudd mu ne <coughs> mu ne léegi nag ci suuf indi na wa qaala Abu Bakr am lu mu indi loolu taxuñoo jóg ah. ñett wan mu ne wa haddathani imaam Muslim mu ne <clears throat> nettal na Ubaydillah ibn Mu'aaz voilà Ubaydillah ibn Mu'aaz euh, euh, ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassaan ibn Hurr ibn Maalik ibn al-Khashkhaash al-Anbari al-Basri Abu Amr rahimahullahu ta'aala moom mu jëlee mu ne haddathanaa abi mooy Mu'aaz Ubaydillah ibn Mu'aaz mooy Mu'aaz ibn Mu'aaz rahimahullah rahimahullah mu ne kon xaa taxawal Ubaydillah jële ci baayam mu ne mën di la beneen tàllal la wa haddathana te nettali nañu ñun imam Muslim Nasr ibn Ali ibn Ali al-Jahdami ah Nasr ibn Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhban moom itam eh, ci sëriñu waa kutubu sitta eh, rahimahullahu taala kon mu ngi noonu muy Nasr ibn Ali al-Jahdami ah rahimahullah dëkkoon fi nga xam daal Basri al-Azdi rahimahullah qaala axbarani abi moom itam mu jëlee ci baay moom Nasr ibn Ali muy Ali Ali ibn Nasr ibn Ali ibn Suhbaan al-Jahdami al-Haddaani al-Azdi al-Basri rahimahullahu ta'aala bu gisee ni Ubaydillah ci ko jógee ko jëlee di Mu'aaz Nasr ibn Ali ci ko jëlee di Ali ibn euh, al-Jahdami ah, qaala mu ne ñoom ñépp nag nee mooy kan mooy seen baay Ali. al-Jahdami ak Mu'aaz ah, eh, eh, ibn Mu'aaz <coughs> ñu ne ñoom ñaar ñim nee nañ jami'an haddathanaa nettal lañu Qurratu ibn Xaalid di Qurra di doomi Xaalid di Qurra ibn Xaalid as-Saduusi Abu Xaalid al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abi Jamra moo ko jël nag ci Abi Jamra di Nasr ibn Imraan al-Basri an Ibn Abbas an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi hadha al-hadith nahwa hadith Shu'ba wa qala après mu andi loolu après mu ne wa zaada Ibn Mu'adh mu ne Ibn Mu'adh <coughs> kan mooy Ibn Mu'adh ah Ubaydillah Ibn Mu'adh al-Anbari mu ne moom nag dafa dolli fii hadith yi an abi jëlee ci baam mu jàll ci jàllale bi ba mu àgg Ibn Abbas ne qaala wa qaala Rasulullah yeneen tubaab yi saa saa mu wax lil Ashajji wax Ashajji moom. Ashajj Abdu Qays bi Ashajj Abdu Qays ne ko inna fiika xaslatayni yuhibbuhuma Allah al-hilm wal ana gis nga bi kon yooyu baa bëgg moom la mujjee di ca suuf loolee nag lool kese <clears throat> moo ci soxal ki nga xamante ne nii mooy al imaamu euh, at-Tirmidhi euh, an-Nawawi rahimahullah moo tax moom di loolu waaw kon al Ashajj mii nag moom rahimahullah yonent al-Munzir ibn A'id comme niñ la waxoon loolu al-Asri al-Asri la tuddoon ci ñoom la ko woon lii nag mooy li gën a siiw uh, am na ñeneen ñu wax leneen ah am na ñu ne al-Munzir ibn al-Harith la ibn Ziyad ibn Asr ibn Awf am ñu ne non al-Munzir ibn Amir la ñii ne al-Munzir ibn Ubayd la ñii <coughs> ne non mooy A'id ibn Munzir am ñu Abdallah ibn Awf waaw loolu ay wax la yoo xam ne al-Imam an-Nawawi tudd na leen bi ñuy sarali al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj <coughs> kon al-Ashajj en li tax Yonent bi alayhi salaam wax ko nii ngir gàccal <coughs> ngir gàttal <coughs> ne ko yow am nga ñaari jikko yoo xam ne dañoo nekk ci yow boroom bi da koo sopp al wone sa xel mu ñaw wal ana ak sa teey ak sa dal ndax waxu bi yeneen riwaaye yu ñëw di leeral lii dañ ne bi nga xam ne ci lañu dikk délégation bi dañu njëkkante ngir gaaw comme rek buñ masoonu jóge gaaw ngir gis yonent bi alei satu saa waaw gis borom bi maye ngay dem Medina <coughs> ala saaki ne afdalu salatu wassalam yow hôtel boo man di nekk doo tranquille fekk demoo ci jumaa ji non borom cinq étoiles la yow dafa mel ni am na ñoo xam ne sax waaye yow bu dul woon bagage yi bagage yi ci boppam bu doon ne man naa dugg ci jàkka ji lañ ko ciy dugal àdd door a door a def leneen waaw ndax <laughs> waaw <laughs> dañuy gënanti bi alayhi salaam waaye dem fi nga xam ne fii mooy hadratu rasulillahi haythu rasulillahi alayhi salaam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw yow ñoom nag loolu la imaginer ñun ñi nga xam ne xabroom la ñu gis mooy fiñ ko denc waaw plutôt ah ñu am loolu lan ngay xalaat ñi nga xam ne yonent ma ne sax sax mu ngi dund saway saay saay imagine toi loolu moo tax buñ mësoon dañ doon njëkkante gars yi dañoo njëkkante waaw gaaw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kay <laughs> waaw woy ngir teel koo gis dem yu ko ziyaar ko waaw agsi mais al asaj nag deful li ah baa du kon ñun noonu ñuy def am na lu ko gën ñu ne la déglu <laughs> déglu rek al asaj bi deful loolu moom radiyallahu anhu dafa nekk inda rihaalihim ndax ñoom dañu teg seen affaire rek daw ci yonent ma lay saa saa te seen tànt ya <coughs> ak seen gëstëm yaag yooyu moom nag mu def seen gannaaw dajale lépp defarateen bagage yi takk naagam géléemam gi mu mu takk ko bu baax deful ni ñeneen ñi bàyyi rek ndaw sangu toppatoo bopp ndax poussière bi gis nga fañ jóge moo am na ci yenn riwaay da ne mais yor dañ ne <coughs> yonent may saasa ñun dañ ley dikkal min suqatin ba'ida man nga wax suqa man nga wax suqa ya rasulallahi inna na'tika min suqatin ba'ida wa inna baynana wa baynaka hadha al-hayy min kuffar mudar waaw wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahril haram waaw ci biir xadis bi lool yone <coughs> yonent may saa saam ñun de dañ lay dikkal duñ la dikkal lu dul ci bërëb yu sori distance sori masaafa yu sori la xotti ngir mën a ci yow waaw te suñu digganteeg yow nag yéefaru mobar yeefe waaw yowu taay gaa yi tuubuñu ñoom ñoo tuub te gaa yi dañuy dañoo nekk seen digganteeg yonent may saa te ñoom dañoo sori waaw doonuñ noonu mën a voyager lu dul ci ashurul xurum yi ndax boobu araab yi doon nañ ko respecté ngir bañ cee xare parce que bu dul lool bu ñu fa jaaree gaari leen di tardé songu leen moo tax dañ doon profité ci ashurul xurum yi muy dul qiyada dul xijja ah muharram ak lan ak rajabu mudar rajabun far rajabu mudar <laughs> alhamdulillah ah léegi ñu ne ñun nag jamono jooj kese lañ mën a ñëw ci yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que. loolu la mooy ñee ay ay ay ay ay xar ay ay xarb lañ dañuy xare ñu na ah. waaw dañuy solal quoi léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam nag ci la leen digale ay mbir waaw am yu leen digal ñu ne ko digal ñu loo xam ne day moom bu duñ ko so laajaat keneen duñ ko soxla mooy loo xam ne amrun fasl waaw dañoo bëgg nga digal ñu loo xam ne comme que ñun jote ci yow du yomb ci weer yi kese lañuy ñuy mën a ñëw ci yow profité ci te yoon bi rek dañ ciy jëlaay temps léegi nag fa murna bi amrin fasl faslin nukhbiru bihi man wara'ana digal ñu loo xam day tàqale waaw buñ ko xamee jeex na ñu mën koo digal suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk suñu gannaaw te ñoom lañ ñëw euh, nekkal fi délégation bi léegi <coughs> moom ala bi mu ñëwee moom gaa yi di moom dafa toog dafa nekk foofu defar euh, seen kii yi takka seen gëlee takk gëlee moom ah, sangu ah sangu daal di sol yére yu rafet yére yu bees ndax poussière u désert bi bu ñëwee noonu ñoom ñoom lañ ñëwee ndax désert beeg poussière beeg loolu yëpp xoolal Bahrain am nga Google Map wala am nga kii carte xoolal xoolal entre Médinatul Munawwara ala saakini afdal salaatu wa salaam wa Bahrain ak Bahrain waaw yow loolu boo jëlee avion rek dugg ci da ngay dem ba jàpp na lii daa gudd quoi <laughs> waaye entre yow Jidda ak Riyad rek tem nga dem ba ne waaye affaire bu gudd na quoi te yow yaa ngi ci al Arabia Saoudia ah waaw waaw ñoom ñii léegi ci ñoom Bahreïn xoolal nam sore te gaa yi jëleem lañ doon waar voilà léegi nag mu ñëw <laughs> poussière boobu mu dem sangu ji waajal bagage yu nit ñi defaraat lépp takk gëléemam sol yére yu rafet daal di dëgmal nag ci yonent bi alayhi salaam bi ko yonent bi salaam gisee yonent bi salaam daal di koy jegeñal ci boppam mooy toogloo ko fu gën a jege ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo jóge na rek daw si agsi ñu njëkk jëw <laughs> waaw wa ajlasahu ila jaanibi mu toogloo ko ci wetam allahu akbar ginnaaw gi yonent bi salaam ne leen <coughs> ala anfusikum wa qawmikum fa qaala al qawmu na'am ndax da ngeen di jaayante ah da di jaayante <coughs> ci seen bopp enga jël seen engagement bopp ak seeni ñoñ waa Abdou Qays fa qaala al qawmu gaa yi yi mu fa àndal te jiitu ko ne naam waaw yenente bay saa saam xër la ñu waxe al Ashaj ji déglu leen ba ñu wax ba pare fa qaala al Ashaj al Ashaj ne leen nag ya rasulallah <laughs> naka ah dawal yàlla li sallallahu alayhi <laughs> yow doo jël engagement ci benn nit lu gën a rëj ah <coughs> diineem ji mu nekk ñun nag li ma gis mooy dañuy jaayanteeg yow ñun ñi fi nekk ñun dañuy jaayanteeg yow suñu bopp ñun suñu engagement bopp lañuy jël kantaa ñi nekk suñu ginnaaw suñu mbokk ya te dëkk bañ jógee waa duwaa saab waa Abdu Qays suñu mbokk ya ah ñu yónnee ci ñoom ñu leen woo woo leen ci sa diine ji waaw bu ñu la toppee ñu ànd ak ñoom ñu nekk ci ci ci ci yépp ci ñu topp ci ñoom ñu ànd ci mbir mi nekk ay jullit ku bañ ci ñoom nag ci kaw noonu bañ la wanee preuve l'islam ak yooyu nga bañ ñu xare ak yow mu ne man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man de lii laa gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko sadaqta wax nga dëgg <laughs> après nag ci la ne ko inna fiika xaslatayn yuhibbuhum allah alxilm yow mii de nekk na ci yow ñaari jikko yoo xam ne <coughs> borom bi da leen a sopp lool <coughs> mooy xel mu ñëw gis nga ni mu xalaate deful mooy deful ci xër xër comme ni mbokkam yi def waaw xam nga rek lay sa sàmm ne nag jàngeen di jaante ak man ak see ngir ngir jël engagement pour see ne booy engagé doo ah saay sa bopp nga xam ne <laughs> hein sa bopp nga xam ne attention de gars yi ba nga nit jàpp ne moom ah <coughs> yow daal mbir mi moom bu ko déggee dina ci ànd ah nga dem du ko gisa noonu de waaw du ko gisa de la tukallif daal illa nafsak waaw fa waaw mooy engagement yu mag yi bu ko jëlal ñoo xam ne yow wóorul man nga leen ko jëlal boo demee nga ne la ah non man nag loolu man waxuma la ko non man ko léegi loolu moom la xalaat <coughs> mu ne ñun comme que ñun nii hein li leer daal lañ ci def mooy ñun ñii moom dañu engagé ak yow jaayante yow yonent may saasa kantaa suñuy ñoñ wax ci seen tur day gaaw nañu yónnee ay ñoñ après bu ñu delloo wax ak ñoom woo leen ci diine ndax dinañ nangoo jaayante dugg ci lislaam walla déet bu ñu ko defee ku ànd ak ñun alhamdulilah ku àndul ak ñun nag bu boobaa ñu door a mën a xare yow yonent may saasa na ko wax nga dëgg de <laughs> yow mii <laughs> inna fiik alhamdulillah xaslatayni tey yuhibbuhuma Allah ta'ala al-hilm wal ana Allahu akbar nga gis kon wala al-imam al-qadi Iyad mu ne fal anaatu tarabbusuhu hatta nadara fi masalihihi wa lam ya'jal wal hilm hadha al-qawl alladhi qalahu ad-dallu ala sihhati aqlihi wa jawdati nadarihi lil-awaqib al imaam al qaadi Iyaad comme ni ko imaam Muslim imaam Nawawi al qaadi Iyaad al Maaliki dëkkoon fii ci Rabat nee na gis nga fa al anaat dal saa saa wax ko mooy ak dalam ndànkoom ba xool ci maslahaay mbir yi te njëkkantewul mooy parax paraxewul comme nee rek tëb rek ne waaw dañuy ñun dañuy jaayante ak suñu mbokk yi jël engagement mu ne wal xilmu hada al qawl alladi qaala kanta al xilmu loolu mooy waxam ji mooy wane ak dallu di tegtale al sihhati aqli kene xelam euh, wér na te ñaw na te mat na waaw wa jawdati ak ñawut nazar yi ak ak sew sew gisam li lawaaqibi di xool du xool rek li xew nii mais day xool lii bu ñu ko defee lan mooy conséquences lan mooy mujjantalu mbir al imaam <laughs> Abu Ya'la rahimahullah daf solo xadiis bi ci yeneen ci may saam bi mu ko waxee lii xam nga imaam Muslim indiwul leneen mais foofu leer leer xam daal bi ko yeneen ci may sax saam daa am lu mu ko wax. inna fiika xaslatayni yuhibbuhuma Allah al-hilmu bi mu lool. mu ne yenente bi alei saatu salaam ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana fiya am hadatha qaala bal qadim qaala qultu alhamdulillahi alladhi jabalani ala xuluqayni yuhibbuhuma allah foofu dane <coughs> al asad ji da laaj yonente bi alei saatu salaam ne mais yonente bi alei saatu salaam lii nga ma wax nii lii nga ma wax nii ne daa nekk jikko ñaari jikko yu rafet yi nga xam ne borom bi da koo sopp da nekk ci man waa loolu lu ma yàlla binde la wala boog damaa dab mooy man maa def ay góorgóorlu ba mel noonu mu ne ko bal déedéet xadim dafoo góorgóorlu borom bee ko yow noonu la la borom bi moo ñaale bi ko yonent may saa saa waxe loolu nag mu ne ko qul mu ne alhamdulillah mbooleen cant yi delloo nañ ko yàlla alladi mi nga xam ne jabalani moomu bind mooñe ma ala xuluqayni ci ñaari jikko yoo xam ne yuhibbuhuma moom borom bi ci boppam da leen sopp ba pare loolu mu sopp bi muy bind mu bindaale ma noonu man ala shaddi allah allah waaw kon hadis baa ngi noonu léegi lëkkaaleem ak bunt bi leer na mooy yeneen tubaab yi saa saa nee na ñaari jikko yi borom bi da koo sopp loolu doy na sëkk. <laughs> yàlla nga am cofeelu yàlla mooy amal jikko yi te lii lépp ci jikko lu dugg waaw inna fiika xaslatayn yuhibbuhuma allah kon alxilm kon loolu doy na sëkk ay jikko yoo borom bi da koo sopp lëkkaale ma buntu bee ngoogu waaw ku ko am tuut nga cofeelu sa borom tabaaraka wa taala leneen ci jànge mooy ci hadis bii da ngay al asaj bi nii mu def waxoon naa la ku nekk ak station bi ñu ñëwoon mbokkam yi ci xër di lakk xër ngir dajeeg yonent bi alayhi salaatu salaam <coughs> looloo taxoon xaaruñu woon ñu ñëw rek daal di daw <coughs> dem ci rasulillahi alayhi afdalu salaatu wassalaam kanta moom nag ni mu def moo gën a mat waaw moo gën a mat ndax kilifa boo tax baax na booy seet ci boroom xam-xam nga mel ci xaal yi gën a rafet waaw moo tax keroog Seydina Abu Hurayra day naka Seydina Xudayfa radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñaar ñëpp ne damay dox ci mbedd Medina yi <coughs> ala saakina afdal salaatu salaam dajeeg Yonent bi alayhi salaatu <coughs> mais comme que <coughs> ma jekki rek fan xanastu ma daal di nëbbatu rocceeku comme ni saalam bi rocceekoo njàppaan bi di rocceekoo bu nekkee fenn dem te kenn du ko yëg ma jekki rek dem léegi après après ma ñëwaat yonent bi saa saa bi mu ma gisee mu ne mais yow Abu Hurayra ba Hurayra mais foo noonu mu ne ko ah yonent bi saa saa c'est que bi may nekk ak bi may dajeeg yow sànq damaa amoon janaaba te bëgguma woon a dajeeg yow ci xaal boobu looloo taxoon yonent bi saa saa ne subhaanallah innal mu'mina la yanjus <laughs> subhaanallah waaw mooy <coughs> aji ngëm yàlla gi mooy amul sobe boo xam ne sobe biir la waaw. même bu dee janaaba daal na ko loolu du taxul mu sobewu voilà mais bu waree julli wala yooyu da koy kii lan moo tax ñoom ñu xalaat loolu te yonent way saa saa neewu leen non non non loolu bu leen ko def déet parce que kon booy dajeek al ulama rawatina boroom xam-xam yi rawatina dem ziyaare ji xabru yonent way saa salaam baax na nga ànd ak laab waaw ak nit ñu baax ñi ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi dund mooy dem di leen seeti nekkal ci xaal yi waaw solu waaw gis nga fële borom bi ne bu ngeen di julli xudu zinatakum inda kulli masjid ndax sa borom ngay sujootali ngay jullil solal lu correct waaw loo xam ne dañ ci mën a jullee waxuñu loo faafarona yooyu déedéet mais lu correct lu dal mais booy dem di seete kilifa boo xam ne ci diine la yooyu tamit yow itam na nga def noonu bi <coughs> loolu la def waaw mooy moom ñëwul ak poussière bi noonu ak yonent ñëw ci yonent bi alayhi salaam xam nga keroog waa <coughs> keroog bi ñëw mu daat <coughs> gisoon na xadiis bi bi yi ñëwee poussière seen liir yi xotteeku kii yonent bi ñu ñëw yonent bi alayhi salaam benn saxaabu bu gis mu dugg dugg ci biir këram gi génnaat waaw mooy dem na ut lu mu leen mën a jàppalee mais amul am benn saxaaba radiyallahu anhu bu am xel bu mel ni ñoom al-Ashajji yi radiyallahu anhu gis li yonent may saasaam def mu dem jëli ay mbir indi ñeneen gis ko dem indi bu mbir yi fees yonent ñu gis xar kanam yonent may saasaam nag gina raw weer Badr weer wu mag ki la waxoon man sanna fi islaami sunnatan hasana ah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyaama ci waxoon hadis boobu mooy <coughs> gis nga ñooñu dañu ñëwoon poussière xaal boobu neexuloon yonent may saasaam surtout nag ñàkk gi meloon waaye jii du affaire ñàkk mais dañoo xëroon mais li gën mooy la Assane ji moo tax ci moom la ci tànn ne ko yow ba pare jegal ko boppam <coughs> kon mooy ñeneen ñi toogloowu leen ci wetam moo leen gën a jege yonent may saasaam te yonent may saasaam moo ko xëcc ndax jikko yi def moom waaw Allahu akbar kon li gën a mat booy dem di ziyaare ji boroom xam-xam di seeti boroom xam-xam na nga nekk ci xaal yi gën a mat ci wàllu jàpp bu dee na waroon a jàpp wàllu sangu set wàllu yooyu set na nga na nekk koo xamante ne nii yére am solo mooy pas waxu la sol lu xam ne ba yow boobu laa la sànk bon biling biling yooyu déedéet loo xam ne set na correct na kii waaw laal neex daal di agsi waaw loolu lépp day wane xelu am xeluwaay tekkiwul ne ñeneen ko gën a xër de non tekkiwu ko moom waaw <laughs> kon nga ne waa kon léegi yow <coughs> buñ ñu ñëwaatee exemple bi nga doon wax sànq boo ñëwee Medina <coughs> yor say bagage ala saaki na dalu salaatu wassalaam war a dem ci hôtel bi loolu kon de bu fekkee nga poussé ñu ne waaw bien sûr léegi xam nga léegi moyen de transport dafa wute. léegi yow man ngaa wàcc aéroport boo xamante ne boo amee lu gudd sax mën ngaa jaar fenn daal di laal ndox kii def yépp waaw ba kii waat <coughs> waaw jàkka yu bari danga fay jaar mën a sangu mën a def li ngay def ah d'après def ngay def ko loolu mooy kooku euh, mbiri kii na mais bu dee dafay jóge noonu lañ la wax nga ñëw li gën mooy nga def lii te law li gën noonu mooy yow da nga koo def ci yoon bi te soriwul oto nga jël mooy deux mu ñëw agsi waaw te bu boobaa tegal say bagage nag waaw teg bagaas moom bu ko fàtte jëlal bagage yi nga daal di leen teg teg lépp defaru laal xeeñ lépp waaw jubal nag ca jàkka ja te jàng nag jàkk jàngi ñi ngay dem ci jàkka ñaanu booy dem ci jàkka ak yooyu yëpp boo demee boo agsee nag la al musi salaat yi defoon julli ñaari ràkk ba pare doora euh, dëgmal fi yonent bi sallallahu alayhi nekk euh, daal di koy nuyu mook saxaabaam yi ñaar ñi al al imaamaani Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma voilà kon loolu mooy li gën a mat la ashaj ji def loolu nag di wane am xelam mu mat ak ak teeyam ak dalam moo tax mbir yi du rek di wan ne ñoo gëm ñoo gëm sëñ bi li përëx përëxee buñ la gisee ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay dal déedéet loolu wanewoon ne ko moo gën a wekk sëriñ bi wala moo ko gën a fonk mukk waaw léeg-léeg sax ñiy def lool dañuy kii quoi façon toxam noor da ciy bari waaw mooy di di di def def lu loo xam ne da toute façon c'est pas naturel alors que boo kiiwee dal waaw kii nangam nangam yooyu walla teg lépp ci am xel waaye teg lépp ci li nga xamante ne nii mooy loo xamante ne ci ci ak teey ak dal la kooku jikko jooju la boroom bi sopp te moom lay nant may sa sa am di taggal asha ji dañ ciy te <coughs> mooy bon côté boobu taxul ñu ci délégation yi mooy ay nit di def délégation jóge seeni gox yu sori ngir ñëw dikkal boroom xam-xam bi loolu naa yonent bi la ak saxaabaan yi radiyallahu anhu voilà loolu dafa am solo bu ko ne waaye saa yi daa jëm nit ñi ah, saa yi man daal boobu ñu bëggee buñ ko bu ñu bëggee gis nañu wala bu ñu kiiwee nangam ah saa yi yaay la am ñoom yaay bàyyi la am ñoom bàyyi loolu mooy ki nga xamante ne bëtam dafa muuru. waaw kooku moom fii dalalin mubin waaw kooku mu ngi ci cànkoté gu réer wala iyaadu billah kon <coughs> loolu lo am solo xadiis bi na dafa bari ay ay njàngat waaw bokk na tamit liñ ciy jàngat liñ ciy jànge mooy <coughs> nit tagg nit ci kanamam <coughs> du lu ñu bañ tout le temps yeneen wax ne sànni leen fii wuju fii afwaayil maddahiina turab jël leen xadiis ba Imaam an na ko ci Riyaad bi jël leen am na buntu bu mu def ci loolu eh, eh, taggaatekat yi jël leen su ngeen sotti ko seen gémmiñ ñi loolu baax na ba dana mat daaxil waaw da ko def superlatif koo xam ne ci loolu lañ dëkk waaye aayul léeg nga gis bokk ci koo xam ne eh, xam nga ne boo ko waxee qualité yu am wala yoo xam ne ràññee ko bu mu am ci ay moroomam mbokk taalibeem moom du ko lor waaw du ci loroo du ci gis ne jàpp na ne moo gën gaa waaye ñeneen ñi tamit du leen lor loolu nga wax leen ko ngir tamit mu gën a soññu ñeneen ñi tamit ñu gën koo roy loolu aayul moom la al yeneen ci lañ saasaam dafa la soññ nii ci kanamu mbokkam yëpp la wax ne yow mii de tànn ko ci seen biir ne yow da am nga ñaari jikko yoo xam ne borom bi da leen a waaw loolu moo tax eh, buñ ñëwee ci xadiis yooyu ci bunt boobu insha allah ñëwagul nag ca kanama kanama kanama kanama <laughs> waaw boobu insha allah ñeneen ci gën taxaw ci wute yi am. Eh, ci biir xam-xam bi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais loolu mooy teqantal bi loolu la bu dee ne ki nga koy ki ngay tagg wala di ko wax ndax lii taggaate la te itu tagg lan am nga jikko yoo xam ne borom bi da koo sopp ci biir nit ci biir ay bokkam moom du ko jëlal ak ak ak ak ak ak réeréelu wala ak gis boppam wala loo xam da koy lor waaw du caagan ki koy wax du caagan nga koy dégg du caagan ne ki ñu koy wax loolu dara anewu ci te yonentu way saa saa ay jamono yu bari <coughs> bari daal dina koy wax ci bërëb keroog waxoon na keroog Uhud bi nga xamante ne nii ci xare bi jeex mu ne la maqaamu Nusaybata Nusaybata la maqaamu Nusaybata al-yawma xayrun min maqaami fulaan wa fulaan waaw yeneen tubaab saaf saaf ne taxawaayu Nusayba de tey ci xare bii muy Nusaybatu bint Ka'b Ummu Umaara xare ba mu fa def wax nañ la ko moo taxawoon ci kanamu Ibn Qamiya mi doon wax naan. wan leen mooy nante bay sar sa ma najawtu <coughs> najawtu naja <coughs> mu <coughs> taxaw mu ñëw gàdd ko jaasi nee na ba ma rafaal ko waaye ñaari mbubb ko du ñetti mbubb koŋ do mel ni da dama ma sax ñetti ñaari mbubb koŋ lay noonu yàlla bi soloon jariñu ko dara mu dem ray Seydina Mus'ab ibn Umayr ba pare daw naan qataltu Muhammada waaw mu ne rabbi alayhi salaatu wassalaam te la doon kàcc Nusayba boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana tey de li mu def ci xare bi man daal du ma xool sama ndejoor sama càmmoñ sama kanam lu dul maa ko fi gis waaw moom de taxawaayam tey li mu def ci xare bi tey moo gën bu diw diw voilà ay yeneen ak yeneen Abu Bakr fil janna Umar fil janna Usman fil janna Ali fil janna Talha Abu Ubayda ainsi de suite loolu la <laughs> nga xam ne yooyu euh, loolu dina ñëw ci tàqantal boobu mais lii day wane ne loolu mën naa nekk voilà kon nga gis kon euh, lii lu am am solo la mooy di woote tamit ci alxilm wal ana voilà mooy am xel mbir yi deel xool conséquences yi waaw bul xool bul ñëw rek bërët rek ngeen jël ay décision hâtive yoo xamante ne après soit bu ngeen ko mën a def wala day biir lool ngeen ngeen def ko ngeen am ci xaraj bu rëy waaw lii mu def dafa am solo na yonent way ah, man gisuma lool man wax pen sax gisuma lool ñun nañu ah ñun nañu jaayanteeg yow su ñu nan ñi moom nañ bàyyi ba yónnee leen ndaw bu ñu d'accord nangam ak nangam mooy nit da ngay xool conséquence li nga war a décision yi nga war a jël doo jël rek di parax parax parce que xër sax xabaas ak yooyu sax fugu déedéet voilà <laughs> loolu lu am am solo la xadis bi nag am na yeneen i jàngat yoo xam ne mais comme que fii la ko al imam <coughs> an-Nawawi rahimahullahu la daal di yemale mooy eh, eh, eh, dañ ko ci dañ ko ci yemale nii sinon li ci wàllu ndab yiñ leen tere ngir di ci def ay nabi ak yooyu position Mawlana Ibn Abbas mi nga xam ne li taxoon mu doon wax hadis bi nga xam ne benn jigéen moo ñëw doon ko laaj ci wàllu <coughs> ndab yi nga xamante ne dañ ciy def nab yi nab mooy damay jël ay tàndarma <coughs> hmm? ay doomi tàndarma yoo xam ne damay jël ndox def ko fenn def ay doomu tàndarma def ko fa ay ab diir ba mu ba mu euh, imprégné wu ci bu baax ma jël ko def ko boisson di ko naan voilà ndaw si ko laaj ak ibn abi jamra li mu ko ne ah man ibn abbas man damay def loolu de damay def loolu moom mu wax ko lii nga xam ne position ibn abbas mooy daa jàppoon ne loolu ba léegi kenn folluwu ko alors que euh, am na yeneen xadiis yu ñëw yuy wane ne noo yonent bay sa sam permettre na lool ñii dañ doon dóor a dugg mu bañoon ni utiliser ay ndab yoo xam ne récipient yoo xam ne boo ci defee yooyu da doon gaaw fermenté wu nekk sàngara mu leen di tere loolu ngir ñu sori ko ngir ñu bañ koo nekk loo xam comme que dañ koo miin nañ ko dagg ba arrêté ko léegi bu ñu demee ba ci biir après permettre na yooyu wallahu taala alam mais loolu taxu ñëw jóg gisoo ko sax ci xadis bi mais mu ngi ci biir xadis bi waaye kon nañ ñem noonu biir ñëw insha allahu taala am na nag yeneen le yu gudd al way seen délégation bi xam nga ñu ne naan quatorze la am ñu ne non ëpp nañ quatorze ah ñii ne treize ñii ne ëpp nañ loolu mais yooyu ak seeni tour yooyu yëpp ah, ah, yi ci al imam <coughs> an-Nawawi daal di toxal <coughs> jële ko ci Sahibut Tahrir waaye al imam Ibn Hafiz Ibn Hajar